fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn. wa an Aa'ishata radiyallaahu anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasuum muttafaqun alayhi wa an aa'ishata wa ummi salamata radiyallahu anhumaa annahumaa qaalataa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusbihu junuban min ghayri hulm thumma yasum muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci suñu chapitre bi ñu nekk di chapitre quatre deux cent deux cent vingt-quatre baabun fi masaila min as-sawm bunt bii di wax ci ay masala yoo xam ne dafa lëkkaloo di jëm ci wàllu li nga xam ne mooy koor gi léegi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Laqiit ibn Sabira ñi ne Laqiit ibn Aamir ibn Sabira waafidu Bani al-Muntafiq radiyallahu anhum Euh, mu doon xadis mil deux cent quarante trois mu ne woon wa an Laqiit ibn Sabirata radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasulallahi axbirni an al-wudu walillahi alhamdu wal minna xadis boobu lenn lañ ci fàccoon di ñuy wax taxliil bayna al-asaabi' dañoo dem ba koy wax ne xaaral après dinañ ci ñëw bi ñuy wax xal est-ce que farata la kon parce que yeneen saa saa ne ko xàll diggante ci jàpp est-ce que loolu farata la ne xallil bayna al-asaabi' waaw ñu ne la woon Maliki yi rahmatullah an dañoo def teqantal diggante baaraami loxo yi ak baaraami tànk yi ñoom dañoo jàpp ne lool farata la kay moo tax ñoom farata lañ ko jàppee voilà moo tax boo demee ci Maliki yi rahmatullah alayhim te loolu rek lañ waxoon beneen wax bi lañ fàtte woon en fait loolu lañ demoon ba ne dañ koy wax après ñu ne bon nañ leeral bu Maliki yi ba pare rahmatullah alayhim ci suñu xel après dinañ ci ñëw far après nag <laughs> waaye waxuñu ko sax loolu daa nekk farata parce que day tax ndox mi dugg àgg fa mu war a àgg noo mën na faa bañ a àgg te loolu day lëkkaale lëkkaale euh, bi nga xam ne moom la am ci lu nan la ko boroom xam-xam yi di firé mooy raxas waaw Maliki rahmatullah dañoo jàpp ne euh, euh, lu raxas dafa laaj imraarul yadi mooy jaarale mooy d'une façon générale mooy jaarale li nga xam ne mooy loxo ci fa ngay raxas alors ko waa jumhur min al hanafiyati wa shafi'iyati wal hanabila rahmatullahi alayhim dañ ne noono raxas soxlawul jaarale loxo fen waaw boo jëlee sotti ca fagay ngay raxas ba mu tooy baax na voilà waaw kay moo tax ñoom waa jumhur ñooñu rek dañ ne loolu sunna la mooy xàll ay baaraam moo xam loxo ak tànk yooyu sunna la voilà waxuñu la na bul tooy de déedéet ñoom nee waa ñoom dañu jàpp ne raxas soxlawul jonju ak bomb ak jaaral loxo ci kaw fa ngay raxas kon boo tooyee rek nga gis ne tooy na baax na wala lépp sa njort galabatu zann ndax galabatu zanni kal muhaqqaq waaw li ëpp ci njort eh, sa njort lool mook lu eh, loo xam ne lu eh, réalité boobu genn la léegi loolu lañ fàtte woon wax mooy kon xàll maliki yi rahmatullah alayhi ñoo ne farata la waaye ci yu loxo yi lañ ko yemale waaw yu tànk yi dañ ne yu loxo yi day firéeku comme niñ ko waxe woon day firéeku loolu da koo war a xàll bu dee yu tànk yi lool nag ñoom waxuñu lool parce que day daa nekk loo xam ne ñoom duñ fireeku comme ni yu loxo yi wallahu taala alam waxoon nañ la nag comme liñ doon wax mooy boobu sax lañ nootaloon dañu moo tax ñu wax wax boobu après fàtte beneen bi mooy loolu insha allah nag mooy li gën a sàmm daal def li Maliki rahmatullah alayhi wax comme konent bay saa saa wax na ko fii te tamit day dugg ci ma la yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xam ne dafa war muy raxas loxo yi hmm? yoxo yi ci fa baaraam ya tàmbalee ba ci conco bil boobu raxas boobu lañ lay wax boobu booy xàll nag nga commencé mooy da ngay jël sa loxo jaarale ko ci beneen loxo bi ci ginnaaw hmm? teg ko ci beneen bi ci ginnaaw ubbi loxo yi firi ko jaarale jël baaraam yeneen yi dugal ko ci biir yeneen baaraam yi roofale ko noonu xàll noonu ci kanam ak ci ginnaaw nga def noonu après beneen loxo bi même chose voilà bu ko defee loolu moom boo ko defee rek day doy ci li nga xam ne mooy ndox mi àgg na foofu loolu mooy li gën a sàmm insha allahu tabaraka wa taala léegi tey ñu war a jël hadis bi nga xam la moo ci tegu boo gisee dañoo jàng ñaari hadis yi ñooy ñaari yu mujj yi parce que ñoo bokk lu ñuy wax mooy hadis mille deux cent quarante-quatre mu ne waan Aïshata mu ngi jël ba léegi mu ngi jële hadis ci bunt bi waaye di ko jële ci beneen saxaaba bu wuteek Laqiit ibn Sabira mu ne wa Aysata mu ngi jël sayyidatu Aysa radiyallahu anha wa an Laqit hmm? ah, annaha qaalat nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yudrikuhul fajru fajar da ko doon dab moo julli fajar waxtu julli fajar fajar jot wa huwa fekk xaalam junubun daa amoon janaaba min ahlihi ci soxnaam waaw kenn ci soxnaam moom wala keneen rek comme ni nga yaay Ummu Salama di ko leerale waaw summa ginnaaw gi mooy fajar jot mu am janaaba te sangoogul loolu la lay mu ne summa ginnaaw gi yaghtasilu bi fajar gi xaree mu daal di sangu wayasu mu mu woor waaw mu ne muttafaqun alayhi hadith bii daal imaamu al Bukhari na ko noon al imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadith bi ci tegu muy hadith mille deux cents quarante cinq mu ne wa an aishata wa ummi salamata bii nag mu jële ko ci ñaari sahabiya radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne wa an aishata mu ngi jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha wa ummi salama waaye sayyidatu ummu salama hind bint abi umayya zaat ar-rakb radiyallahu anha al-makhzumiyya zawji rasulillah moom tamit di soxna ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu yaay ummu salama mook sayyidatu aisha kon ak yaay ummu salama radiyallahu anhuma annahuma qaalataa waaw kene ñoom ñaar nee nañu ah kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yusbihu doon xëy junuban nekk koo xam ne xaalam dafa am janaaba min ghayri hulumin loo xam ne nag jógawul ci wala xulm boo ci wax loolu dañuy wax xulm di wax xulum al xulum mooy âge eh, bi nga xamante ne mooy gént voilà <laughs> al xulm mooy gént waaw al xulm Ah, summa ginnaaw gi yasuumu mu daal di woor waaw mooy eh, eh, janaabaan jooj jógawul ci génta ah, waaw mooy daa sëy kenn ci soxnaam yi après daal di woor léegi ñaari xadiis yi dañuy boo gisee ñoo bokk lu ñu wax mooy kon xadiis bu njëkk bi bu sayyidatu Aïsha bi mu ne waan Aïsha mille deux cent quarante-quatre léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bii nii du ñoom kefee ci wéetu sayyidatu euh, kii euh, al imaamu Malik rahmatullahi alayhi daal di woon na koy solo mu solo na ko ci li nga xam ne mooy mu Muwatta imaamu Malik kitaabu siyaam baabu kitaabu siyaam maa jaa fi siyaam alladhi yusbihu junuba indi na ko fa foofu ci ay ñetti wàll wala ñeent yoo xam ne indi na ko. ak tamit euh, euh, yoo xam ne indi na ko fa moom al imaamu Malik ibn Anas waaye naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi naka noonu ak Ibn Maaja al imaamu An-Nasa'i moo ko solo rahmatullahi ala al-jami' al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi indi hadith sayyidatu Aisha bi kitaabu sawm baabu ihtisaali saa'im mu ne haddathana Ahmad ibn Salih mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Ahmad ibn Salih di Ahmad ibn Salih al-Misri Abu Ja'far al-Qaadi at-Tabari al-asl al-haafiz si woon ci Ibn at-Tabari boo déggee Ibn at-Tabari moom nii la woon muy Abu Ja'far Ahmad ibn Salih al-Misri génn àddina la 248 rahmatullahi alayhi léegi moom Ahmad ibn Yunus hmm? ah, moom mii la kii doon waxoon nañ ko fi <laughs> keneen imaam an-Nawawi eh, imaam an-Nasaa'i dafa daf ko xaw a jaawaleeg beneen waay moo la imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahzib mu ne thiqatun haafiz takallama fihi an-Nasaa'i bi sababi awhaamin lahu qaliila mu ne imaam an-Nasaa'i mu ne moom ku siqa la ku dëgër la xaafis dana xaafis la woon imaamu an-Nasaa'i nag wax na ci moom ci ay def def la yu ndaw mu ne wa nuqila te soxal toxal nañ an Ibn Ma'in takziba waaw wala takzibu wa nuqila an Ibn Ma'in takzibu soxal nañ jëlee ne Ibn ah, Yahya ibn Ma'in dana kii nii du wax katu dëgg mu ne wa jazama te dogu na Ibn Hibbaan bi annahu innama takallama fi Ahmad ibn Salih ash-Shamusi ash-Shamumi fa zanna an-Nasaa'i annahu ana bi ibn at-Tabari voilà moo la imaam mooy da koo ja imaam an-Nasaa'i en fait dafa jaawale euh, waa ji ak keneen moo tax mu ne am na ay ay problème ah mu ne ta moom euh, solo nañu toxal wa nuqila te toxal nañ imaam an-Nasaa'i moo ko wax ba pare ne dañoo toxal ci Yahya ibn Ma'in kenn kii du waxkatu dëgg al imaam Ibn Hibbaan dogu ne déedéet imaam Yahya ibn Ma'in du Ahmad ibn Salih bii la doon wax ah. kii Ahmad ibn Salih bi mu doon wax ak bii bokkul Ahmad ibn Salih ash-Shumumi ash-Shamumi la doon wax waaw imaam an-Nasaa'i nag jàpp ne kii la ibn Tabari ke Ahmad ibn Salih al-Misri ibn Tabari moom la Yahya ibn Ma'in doon wax kon gis nañ loolu njuumte la wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathana Ahmad ibn Salih mu ne haddathana ibn Wahb hmm? mu ne ki leen ki ñu nettale moo ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum Abu Muhammad al-Misri al-faqih génn àddina la 197 rahmatullah ala al-jami' qala mu ne haddathana Yunus mu ne nettale nañu Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli al-Ayli rahimahullah génn àddina la 159 ci wute bu ci am rahmatullah ala ibn Shihab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 almadaniyu génn àddina 94 am na wuute bu jaab rahmatullah alayhi mu ne an Urwa wa Abi Bakr ñaari sëriñam la ko imaamul ñoom ñëpp ay taabi'i lañ hmm? waaw riwaayatu taabi'an taabi'iyaani waaw an taabi'iyayni an taabi'iyayni mooy eh, Ibn Shihab taalibe saxaaba la waaw taalibe ñoom Seydina Anas ak ñooñ la waaye mu jël ko ci Urwa mi nga xam ne moo ko féete woon kaw sëriñam la woon di taalibi ñoom Abu Hurayra ñoom sayyidatu Aisha ñooñu radiyallahu anil jami' mu ne wa Abi Bakr ak Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Qurashi di sëtu grand frère Abu Jahl bi di al-Harith ibn Hisham mooy sëtu Abu Bakr bi bokkoon ci borom xam-xam yu magu Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam ku mënoon a jaamu yàlla la boo tax moo taxoon mu siiwa ci raahibu Quraysh <laughs> waaw raahibu Quraysh <laughs> lulukatu waa Quraysh bi jaamukatu yàlla bu mag waa Quraysh <laughs> waaw baaxoon lool ndeysaan waaw moom eh, eh, eh, moom ni baay maamam saxaaba baayam ci boppam di ki nga xamante ne mooy Abdurrahman moom jamono yonent bay saa saa lu juddu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 gis nga mooy bi nga xam ne moom la bokk ak kan hmm? kaana yudrikul fajru fee da cee dugal min ramadana leeral te ne mi ramadan la woon xam nga riwaayu deux mille deux cent quarante cinq wa an ummi Salama amul min ramadan fii dafa leeral ne ramadan la woon waaw te xam ne nag jógowul ci gént de waaw léegi fa yaxtasil mu sangu wa yasum daal di woor léegi kon noonu la ko al imaamu al hafiz al Bukhari indi fi dina ko ci feneen foo xam ne parce dafa am qissa dafa am euh, te loolu dañ koy gis ci dafa am nettali bu tax xadis bi sayyidatu Aisha naka noonu yaay ummu Salama radiyallahu anhuma daal di wax xadis bi loolu dinañ ko gis ci fi mu leen boolee na waan Aisha wa ummu Salama radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa kon loolu insha allah dinañ ci ñëw léegi léegi nañ xoolal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj hmm? eh, eh, eh, nan la ko waxe hmm? al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala moom daa dajale yëpp hadis onze zéro neuf mu ne waxanda kitaabu siyaam baabu sihhati sawmi man tala'a alayhi al-fajr wa huwa junub mu ne wa haddathani Harmalatu ibn Yahya mu ne te nettali na nawaa sama sëriñ man dong di Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at Abu Hafsa al-Misriyu rahimahullah génn àddina deux cent quarante-trois nekkoon àndandoo al imaamu ash-Shafi'iyu rahimahullah rahmatullah mu ne akhbarana ibn gi gis nañ ko sànq mooy gis nga mu ngi ñëw ibn Wahb eh, di Abdallah gis nañ ko sànq al-Misri qaala akhbarani mu ne na ma dong Yunus gis nañ ko ibn Abi Najjad Ah, ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli wa an ibn Shihab ginañ ko san an Urwata ibn an Urwata ibn Zubayr wa Abi Bakr ibn Abdirrahman anna Aishata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha qalat qad kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yudrikuhu al-fajru fi ramadan wa huwa junub min ghayri hulumin fayaghtasilo wa yasuum nii la ko ëndee fii Eh, léegi eh, mu ngi noone léegi indiwaat na ko fi ñeneen moom sayyidatu sayyidina Muslim eh, rahmatullah alayhi ci kaddu in kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yusbihu junuban min jimaa'in ghayri ihtilaamin fi ramadan thumma yasuum loolu ku nekk ci ñoom ñaar moo ko ay ummu salamata mu ngi noon te am na sayyidatu Aisha <laughs> radiyallahu anhu loolu dinañ ci ñëw après ci li nga xam ne mooy yokku njariñ yi insha allahu tabaraka wa taala léegi kon boobu baax na léegi nag ñu jël beneen bi nga xam ne moom la wax wa an aishata hadith mille quatre cent mille deux cent quarante cinq wa an aishata wa ummi salamata radiyallahu anhuma léegi kanta loolu al imamu al bukhari rahimahullahu taala hmm? al imamu al bukhari kanta moom hadith boobu noonu da koo boole indi ko foo xam ne fu am am solo la ci la ñuy waxale lan moo woon affaire bi quoi parce que hadis bi daa am lu ko waral sayyidatu ummu salama sayyidatu aisha radiyallahu anha waa kenn ku nekk ci ñoom ñaar daal di nettali hadis bi xoolal al imam al bukhari ni mu ko ni imam muslim tam indi na ko noonu waaye xo nañ xool waa imam al bukhari après amaana ñu xool imaamu malik rahmatullahi alayhi am wala du ko jar <laughs> mu ne haddasa kitaabu sawm baabu saa'imi yusbihu junuban mu ne haddasana Abdullah ibn Maslama voilà gis nga ci imaam Malik la jaar moo tax ñu ne la imaam amaana ñu ngi xoolaale après waa imaam Malik wala rek du ko jaar mu ne haddasana imaamul Bukhari rahimahullah mu ne nettali nañu Abdullah ibn Maslama di Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman almadani yi ne woon euh, ku yéeme deux cent vingt la génn àddina moom nii la imaamu Malik ne woon nañ leen jóg ñu dajo ñu ñu gàttanu ki nga xam ne moom moo gën ci ñiy dox ci kaw suuf te moom <laughs> do qumu ila xayri ahlil ard te taalibeem la woon nañ ne ko mu ngi jege si mu ne ah Ibn Qanam mu ngi jege si mu waaw bi mu jege see nag imaam Malik ne gaa yi jóg leen aywa nañu jóg ñun ñépp laa wax ñu gàttanu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 an Sumayy mawla Abi Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira mu jële ko ci Sumay sa sëriñam bu màgg bi di Sumay al-Qurashi al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani nekkoon kii moo doon euh, Abu Bakr bi moo doon jaatige Sumay mi voilà muy mawla bu Abu Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham gis nañu annahu sami'a ken Sumayna dégg na Abu Bakr muy njaatigéem di kilifaam di Abu Bakr ibn Abdirrahman moo ibn al-Harith ibn Hisham di eh, surtout frère grand frère Abu Jahlin léegi radiyallahu an Abu Bakr ak maamam bi ak baayam ak maamam al-Harith ibn Hisham qaala moom Abu Bakr mu ne kuntu ana wa abi mu ne man damaa mas a nekk man ak sama baay hiina daxalnaa ala Aisha wa Umma Salama damaa ne woon ak sama baay ba ni nga xam ba ñuy dugg ci Aïcha ak Ummu Salama imaam al-Bukhari nag àggalewul xadiis bi <laughs> waaw moom nii la ci yam hein après nag mu mu daal di arrêté doon dugaat ci beneen beneen càllale waaw ah bi niroog bee nag te dina ko wax ci riwaay bi muy indi ci suuf hein Euh, euh, euh, imaamu mus bi niroog boobu ci imaam al-Malik mooy kitaabu siyaam baabu maa jaa fi siyaam alladhi fi siyaam alladhi yusbihu junuba ah Malik mu ne an Sumayyin te ah, mooy bii càllale bii la mu ne jëlee na ci Sumay mawla ibn Abi Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham annahu sami'a Aba Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham yaqulu mu naan kuntu ana wa abi 'inda Marwan ibn al-Hakam wa huwa amirul Madina waaw <laughs> waaw kay riwaay imaam Maalik bii nag moo gën a leeral affaire bi parce que imaam euh, imaamul Buxaari en fait léegi nañ xool imaamul Buxaari li mu wax ba pare ni mu ko indee mooy dafa commencé riwaay bi jaar ci imaam Maalik comme bii après moom mu dagg taxaw foofu mais xaa xam nga da ne euh, euh, hadathana Abdallah ibn Maslama qa an Malikin an Sumayyin mawla Abi Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira annahu sami'a Aba Bakr ibn Abdirrahman qaala kuntu ana wa abi hiina daxalna ala Aïsha wa ummi wa ummi Salama moom foofu la ci yem Imaamul Buxaari ne kuntu Abu Bakr nee na dama nekkoon man ak sama baay di Abdurrahmaan ibn al-Haaris ibn Hishaam radiyallahu anil jamii' hiina ba nga xam ne daxalna la ñu dugg ala Aïsha ci sayyidatu Aïsha wa ummi Salama ak yaay ummu Salama Hind bint Abi Umayya radiyallahu anhumaa léegi ani Zuhri léegi mu ne xaa xaa doon xaa taxawal mu ne Imaamul Buxaari indi beneen tàll mooy ak galewul kàllale imaam Maalik bi matn bi mooy contenu bi foofu la ci yem taxaw mu ne xaa taxawal ma indi la beneen càll haddathana Abul Yaman mu ne sama beneen sëriñ bu wuuteeg ki nga xam ne Abdallah ibn Maslama di Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' la tuddoon Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 221 ponkal rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Shu'ayb mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi al-Himsi rahimahullah moom génn àddina la 162 rahmatullahi alayhi an Zuhri gisanga-sang anna wo qaala mu ne nee na Zuhri di Abu Bakr rahimahullah nee na akhbarani Abu Bakr mooy moom itam dàkkantam Abu Bakr la az-Zuhri eh, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zurah ibn Kilab Abu Bakr az-Zuhri moom mu ne eh, mu ne akhbarani xabaare na man dong Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Hisham mu ne Abu Bakr ibn euh, Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham moom moo ma nettali man az-Zuhri moo ma xabaare anna abaahu kene baayam mooy al-Harith mooy mooy yoonu Abdallah ibn al-Harith waaw ah, Abdallah ibn al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhuma ah, ka anna abaahu Abdurrahman axbara Marwan mu ne baayam mooy Abdur Abu Bakr dafa àndoon ak baayam waaw muy Abdurrahman di doomu grand frère Abu Jahl bi nee man dama àndoon ak sama baay mu ne alxaaris kii boobu Abdurrahman ibn alxaaris dafa axbara Marwan dafa xabaare Marwan radiyallahu ta'ala rahimahullah muy Marwan ibn al-Hakam ci imaamu Malik wax na la wa kaana moo nekkoon amirul Medina moo nekkoon euh, gouverneur de Medina boo xam ne moo fa toogaloon Seydina Muawiya radiyallahu anhuma léegi nag nee na sama baay di eh, Abdurrahman ibn al-Harith nettali Marwan ne ko anna Aisha wa Umma Salama ne ah sayyidatu Aisha ay eh, Ummu Salama de radiyallahu anhuma akhbaratahu ñoom ku ci nekk ci ñoom ñaar ñoo ko nettali moom Abdurrahman ibn al-Harith anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum gis nga lii mooy waaye bu mujj diñ gis <laughs> mu ne ku nekk ci ñoom ñaar nee nañu ko moom Abd Abdurrahman ibn al ko ne yonent mi alayhi salaatu salaam de fajar da ko doon dab fekk mu am janaaba ci te la ko waral mooy daa séyoon ak soxnaam summa ginnaaw gi yaxtasilu mu daal di sangu moom yonent bay saa saa wa yasum mu daal di woor léegi nag bi nga xam ne ci la <laughs> Abdurrahman ibn al-Harith wax lii Marwan monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur wa qaala Marwan li Abdurrahman ibn al uqsimu billahi la tuqarri'anna biha aba hurayra wa marwaanu yawma idin ala al madina waaw <laughs> marwaan bi ko abdurrahman ne sayyidatu aisha ak yaay ummu salama radiyallahu anha ñoo wax lii marwaan ne maa ngi wat ci yàlla ne yow abdurrahman ibn al harith bi nga dem déggloo wax ji hadis bii ñaari nday jullit ñii wax di dem déggloo ko Abu Hurayra <laughs> radiyallahu anhu fekk jamono jooju mu ne wa Marwaanu yawma idin ala al Marwaan moo ne woon na gouverneur de Médine jamono jooju waaw léegi dañ wax lii ba pare xam nga lii dama Imaamul Bukhari en fait <laughs> woon riwaay Imaam Maalik bu njëkk bi affaire bi dina leer lu tax lu tax Marwaan di wax ne Abu Bakr par fo gi kii boog Abdurrahmaan ibn al-Haaris ne ko waat maa ngi waat ci laa wax maa ngi waat ci sa kaw. ngir nga dem def lii fexeel xadis bii nga dem ci Abu Hurayra nga dégguloo ko xadis bii Sayyidatu Aisha ga Ummu Salama wax léegi nañ continue imaamul Bukhari riwaayam bi après ñu ñëw ci riwaay imaamu euh, Muslim après ñu ñëw imaamu euh, Maalik biñ jëloon sànq nga xam ne moo gën a yeral affaire yi léegi fa qaala Abu Bakr Abu Bakr mi ngi nettali mbir mi ne àndoon ak baayam di Al Haaris non di Abdurrahmaan bokk Euh, nee na ah fa kariha daalika waaye marwaan bi mu waatee lool bon abu Abdurrahman di sama baay moomal Abu Bakr sama baay bi Abdurrahman xawoon naa ñoom léeg-léeg ñu ne ab yi ko wax waaw duñu wax comme wolof yi baay diw non wala sama papa waaw léeg-léeg ñu ne ab yi waaye euh, euh, voilà du tee ñoom jaar ci tur loolu nekk loon ak ñàkk teggin ci ñoom déedéet <laughs> voilà mu ne fa qaala Abdurrahman li ab yu li kii fa kariha sama baay nag. Euh, loolu ko Marwan waat daal ne na ko def bëggu ko woon daal waaw parce que da doon bañ dina ko reelal ci yeneen riwaay yi li tax da parce que dana yee eh, déet man Abu Hurayra bëgguma sama xarit la sama àndandoo la bëgguma daal di ko mettre mal à l'aise <laughs> di ko wax loo xamante ne du ko neex waaw <laughs> léegi euh, euh, su ma xuddira la naa léegi rek borom bi dogal an a mooy bi ñu waxee lool euh, Marwan daal di waat ci sama baay ne lool lool dina ko déggloo hadis bii mu nettali dina ko déggloo Abu Hurayra nee yàlla nag dogal nattale def ñu daal di dajal daje ak Abu Hurayra bi Dil Hulayfa mooy miiqaatu waa ahlul Madina fa nga xam ne waa ahlul Madina fa la ñuy euh, armade bu ñu waree aj wala umra wa kaanat li Abi Hurayra hunaalika ard Abu Bakr ne borom bi def. man sama sama baay man ak Abu Hurayra ñu daje nag Zul Hulayfa mu ne sa Abu Hurayra dafa amoon benn suuf dafa amoon tool ay suuf yu mu fa amoon fa qaala Abu Hurayra léegi nag Abdurrahman ne muy sama baay wax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko ah di ko euh, laata euh, comme que moom na ma raam man bëgguma Abu ko wax loolu bëgguma koo xadiis yi bëgguma ko daal mer mal à l'aise te tamit bëgguma daal mu jëli ko nen voilà moo tax nag bi nga xam ne rek yàlla def comme que Marwan dafa waat waaw te waxoon nañ la sa mbokk jullit bu waatee ne nga defal ko loo xam ne du lu xaram bu fi nekka way te ngay waat dara laal du deful waaw ibraarul qasam loolu boroom jul jullit dafa war a xam loolu te di ko doxee sa mbokku jullit waat na ne lii waaye yow ma ne yow sa waay foo jëm ah, man de kër ga laa jëm looy def da liggéey wàcc nga da ngaa am looy liggéey wala doo non non damay dem noonu après non xam naa damay kii ma ne naa ci yàlla ne di nga ñëw sama sama kër tey yow yow yow doo ñëw kër ga waaw waat naa ci yàlla léegi nii di nga ma demul non comme que xas naa waat mais ko bon même bu dee ne man na la bañ a arrangé mais xaram nga ne ko waa ñu dem voilà loolu loolu loolu ñu day woyof waaw léegi nag c'est Abu euh, Abdurrahman ibn al-Haris radiyallahu anhu moom looloo tax li Marwan waat léegi mais sinon bu doon moom kese la du xadis boobu du ko wax Seydina Abu Hurayra mais nag biñ dajee fi nga xam ne Zul Hulayfa Abu Bakr baayam <laughs> Abdurrahman ak Abu Hurayra radiyallahu anhu léegi sama baay di Abdurrahman ne Abu Hurayra radiyallahu anhu inni zakirun laka amran ne ko Abu Hurayra man de dama lay tuddal benn mbir walawla Marwanu aqsama alayya fihi lam azkurhu lak waaw ngir laytaayal waxam ji ne ko bu doon moom kese du ko def mu ne man de Abu Hurayra dama lay tuddal benn mbir waaye bu dul woon ne Marwan monsieur le gouverneur rahimahullah moo waat ci man moo waat ci man ngir ma defal ko lool wax la lii nii lii ma lay tuddal konoon te kon doonu ma koon def doon moo la koon tuddal léegi nag fa zakara qawla Aisha wa ummi Salama wa ummi Salamata léegi nag ci la ko tuddale nag mooy lay taayal nag ngir Abu Hurayra bañ ko jëlee de mal jàpp ne moom nii amaana <laughs> da ko bëgg contraire yi wala yooyu waaw kon Abu Hurayra yëge ni Marwaan moo ko moo ko moo waat ci kawam daal ne dina la ko wax léegi nag mu tuddal ko li Sayyidatu Aisha ummu Salama wax mooy lan kene yonent lay sa faam da doon euh, euh, euh, fajar da ko doon dab fekk mu am janaaba ak ñoñam kenn ci soxnaam ba pare ci loo xam ne du du du du ah. ba pare mu daal di ko mu daal di woor mu sangu daal di woor fa léegi yu waxee lool fa qaala Abu Hurayra nag tontu Abdurrahman ibn al-Harith ne ko radiyallahu anhum kadhalika haddathani al-Fadl ibn Abbas ne ah man de la ma doon wax mooy al-Fadl ibn Abbas moo ma ko nettali woon radiyallahu anhuma mooy al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib di grand frère u mawlana bi moom de moo ma ko nettali woon wa huwa a'lam fii dane wa huwa a'lam mais yeneen riwaay wane dane wa hunna waaw soxnaa yonente way saa saab gën a xam xaalu yonente way saa saab bi Seydina Abu Hurayra am na riwaay boo xam ne dane dafa laaj mais kan moo la wax loolu Aïcha moo la wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko Aïcha tu moo ñu gën a xam mbiru yonent bi alayhi salaam waaw voilà léegi léegi mu ne imaam al al-Hafiz al-Bukhari léegi mu continué kon Abu Hurayra tontu na nee na kazaalika haddathani al-Fadl ibn Abbas ah man de li ma doon wax en fait wax ji yépp imaam al-Bukhari riwaayam bi day day day ñaw loo xelu taalibi quoi daal mais affaire bi ala lan la Abu Hurayra wax ba léegi xam nga waxul li Abu Hurayra wax mais ci da nga koy sous-entendre te pourtant riwaay yu njëkk a jëlee ci euh, càllale Abdallah ibn Maslama mu jële ko ci euh, Malik mu jële ko ci Sumay mu jëla ko ci Abu Bakr boobu muy wax lool lool bu ko waxoon indi ngir mi day leer na ko nga xam lan moo tax waaw léegi mais dinañ ci ñëw lool mu ne <laughs> kon Seydina Abu Hurayra ne ah man de naka li ma doon wax noo noonu léegi kadhalika haddathani al-Fadl ibn Abbas ñenn xam nga li ci biti da ngay foog ne waaw al-Fadl ibn Abbas moo ma nettali comme li Sayyidatu Aisha mais du loolu que Abu Hurayra da doon wax lu wuteek loolu avec Abu Hurayra da doon wax ne képp koo xam ne da ngaa da ngaa am janaaba sangu woo wala sax nga fàttale ko ko tëdd nelawaat fajar fekk la yow moom doo woor mooy amoo koor day yàqu koor loolu moom yow amoo koor amoo koor voilà wax ji yëpp loolu la xam nga xadiis yii ñaar ñii wax dafa wuteek moom loolu moo tax Abu Bakr do euh, kii ala Abdurrahman ibn al-Harith buggul woon ndax yegg naa dégg Seydina Abu Hurayra ñu koy laaj ay masala yooyu te mu koy ubbee di wax ne képp koo xam ne daa am ba sanguwul ba fajar jot ba julli fajar jot kooku moom du woor Abu Hurayra yàgg na ko wax loolu nag bi nga xam ne nag moom al-Harith mii ci la dem muy Abu Abdurrahman ibn al-Harith yaay wax ko lu contraire nekk di ubbee di wax looloo tax mu ne Marwan ah bi mu ko waxee Marwan Marwan ne ko waat naa ci yàlla te Marwan it dégg Abu Hurayra di wax loo mu ne ko waat naa ne kon di nga wax ko Abu Hurayra bu dégg nii ah <laughs> waat naa ci yàlla <laughs> loolu la bi ko waxee bi waxee loolu da ne ko ah man de li ma doon wax. kadhalika naka noonee haddathani al-Fadl ibn Abbas al-Fadl ibn Abbas de moo ma ko nettali jëlee ko ci yeneen tubaab yi saa moo tax ma doon wax loolu waaw. léegi mu ne wa huwa a'lam ci riwaay bi kooku moom damoo gën a xam wa qaala Hammaam mu ne Hammaam nee na di Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil eh, eh, eh, Abu Uqba al-Abnaawi as-San'aani al-Yamaani génn àddina la 132 wa ibn Abdillah ibn Umar ak doomi Abdallah ibn Umar kan la ci nag kooku dañ ñu ne Ubaydillah la ñu ne no Abdallah ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu mais wallahu a'lam an Abi Hurayra ñoom ñaar ñu gën a Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu <laughs> moom mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ya'muru bil fitri da doon digle ku dox mooy koo xamante ne la la bëgg a wax nag da doon digle ko laal alhamdulillah ku dox mooy la mooy képp koo xam ne yow janaaba da nga am janaaba sanguwoo ba fajar jot ah yow te Abu Hurayra à deful benn tàqantal waaw <laughs> waaw ki am janaaba ki nga xam ne dafa géntoon waaye fajar jot mu yeewu au lieu mu mu mu jud sangu mu mu fàtte ba ba nelawaat kooku moom yeneen saa sax doon képp koo xamante ne amoon na janaaba ba fajar fekk na na dog al imaamul Buxaari mu ne wal awwalu asnad waaye sanad bu njëkk bi mooy xadiis bi nga xamante ne mooy wax jële ci sayyidatu Aysa ya Ummu Salaam loolu moo gën a dëgër waaw loolu la lay wax moom dafa def tarjeex que ne loolu la. léegi eh, kon lii la ko imaamul Buxaari gis nga kon imaamul Buxaari ni mu indi affaire léegi nañ ñëw imaam Muslim après ñëw imaam Muslim eh, imaam Maalik mi nga xam ne ñu ngi doon gis ay mbiram. <laughs>